ci jotaay bii su nga xam ne gisoon nañ ci alxiyal masale yi jëm ci pexe yi yi nga xam ne moom la comme ni juif yi defoon bañ leen xaraamee Grèce yi xaraamalee Grèce yi mbaam ñu daldi koy jël dajale ko daal di koy jaay kii bokk euh, médd gisoon nañ ne loolu bu dee ne lu lay jëme ci contourner la loi contourner li charia wax loolu day xaraam bu dee ne nag dalay yóbbu ci loo xam ne sa àq la goo xam ne guñ nar a neenal la nga jot ci loolu day nekk loo xam ne am na fu muy toll sax day nekk waajib mënoo def leneen ngir jot ci sa àq te gisoon nañ ca exemple euh, ci li nga xam ne mooy sayyiduna Yuusuf ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam wa kadhalika kidna li yuusufa naka noon lañ tërale ay plan li nga xamante ne mooy defal Seydina Yuusuf issue de boo xam ne ci lay jaare ngir mën a jot ci e, frère ak ak ay waajuram naka noonu gisoon nañ Seydina Ayyub moom it gisoon nañu li jëmoon ci loolu insha allah walillahi alhamdu wal tey nag comme ni ñu ko dige woon kon ñu war a gis kitaabul buyu muy buntum njaay muy buntum njaay jënd njaay al buyu waaw ah, buntum njaay lu gudd la nag ci ci ci ci ah, sharia al islaamiya waaye waxoon nañ ne ñun dañuy fexe tënk ko hmm. parce que après lii li ñu dese mooy li jëm ci wàllu diw yi waaye dinañ wax lenn loo xam ne léegi nii laa ko fàttaleku lu am solo ci te yàgg nañ koo gis ak tawakkulu ala ak tamit am confiance ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ak tamit euh, li nga xam ne boo muñee ci dogalu yàlla yi ni mbir yi yombe ci yow ndax aleyhi salaatu wassalaam keroog Xudaybiya bi biñ doon def accord yi ñu bari kontaanuñ ci woon comme ni ñu ko gise woon waaw ñu bari kontaanuñ ci woon waaye gis nga fi mu mujje dix ans de paix lañ waxoon waaye yi ñaata at la tenir deux la Quraysh tenir la nga xam ne ba ñuy signé accords yi yaakaaruñu woon ne en tout cas ñu bari ci jullit ñi yaakaaruñu woon ne mën naa ne rawatina ci lu gaawe noonu muy ubbi Makka gi nga xam ne fi lañ ñëwoon doon ñëw ngir umra ñu ne leen du ngeen fi dugg waaw ndekete yoo suñu boroom defal na leen ginnaaw mettitu dëpp giñ leen dëpp ginnaaw kilomètres yi ñu def yépp ñii ak seen tànk ñiy wara poussière sonn jóge fu ne ñu agsi ba buntu Makka ñu ne leen du ngeen fi dugg ginnaaw coono yooyu ginnaaw hada al usr ndekete yomb yomb a ngi fi woon te mooy ubbi makka ba loolu dootu leen dal ba makk mujj fa asbaxat makkatu daara islaam ila yawmina lislaam mujj makka mujj nekk kërug lislaam ba ni jamono ji ñuy wax ak yéen ba ñu ko ubbee ba léegi allahu akbar allahu akbar dhalika wa'dullah loolu mooy digg yàlla ca inna fatahnaa laka fathan mubiina waaw kon nag loolu lu am solo la léegi bu ñëwee kon ci kitaabul buyuu kitaabul buyuu waxoon nañu niñ ciy demee mooy dafa nekk loo xam ne Eh, ak am soloom foo ko takk weesu na ko muy liy wax ci njaay loolu eh, foo takk solo gi weesu na ko ndax lan ndax eh, daanaka lu mën da ñàkk la ci muamalaat bayna naas jëflante yi xew diggante nit ñi loolu manula ñàkk ndax nit ki day gis li nga xam ne moom la soxla ah, moroomam yor ko am ko walla moom ko bokk na ci yoon yi nga xam ne ci la loolu mu soxla te keneen moom ko mën a dagane ci moom bokk na ci yoon yooyu mooy tariqul bayaa yoonum njaay njëndëm njaay par exemple nga toog nga nit koo xam ne buur yàlla da ko wër wërsëgal doom walla muy waliima muy muy ma mu mu muy céetal xar moom amu ko te bëgg naa bëgg naa rendim waaye nag yàlla dafa def xar mi ku ko moom mooy éleveur tiw wala baykat sàngam wala alaaji diw moom de moo fi yari xar te fi moo ko moom loolu bu bëggee xarum jàmbur jóge ci moom ñëw ci moom tamu dagan bokk na ci yoon yooyu mooy albayu mooy mu dem gis waa ne ko man de damaa soxla woonum xar waa ne ko ah waaw xar yuy jaay di am naa am naa ko mu ne ko mii nii mii nii laa ci soxla bii moom moom doon na ma doon na baax pour man mu ne ko bii nag boo ko bëggee moom foog nga génne cent mille francs fa waaw waa ji ne ko cent mille mu ne ko am mu ne ko baax na cent yaa ngi nii sama poche ana xar mi mu ne ko mu ngi nii kay ngay séen mu ne ko am cent mille yi mu jox ko mu ne koy tekkil jox ma mu tekki jox ko voilà ci noonu bokk na ci yoon yi muy dagane waaw te dafa nekk loo xam ne ci jëflante diggante nit ñi darura la njaay léegi nag te li ci gën a garaaw mooy dafa jëm ci li nga xam ne moom la nit kiy dunde mooy ki nga xam ne aw ñam la jënd ak ki nga xam ne moom ab start-upeur la day développer ay ay ay ay ay logiciel yu muy créer ko développer di ko jaay kooku lool muy jaay fu muy mujje mooy moom lay dunde ci lay ame salaire ci lay mën a entretenir léppam voilà mooy bu basique bi jënd lekk ak jaay yeneen yi ay ay ay ay lave ak ay ordinateur ak loolu lépp fi muy jëm mooy nit ki ci loolu lay dunde loolu nag comme que noonu la demee te waxoon nañ la xutbu raxa mooy li nga xam ne mooy li nit ki dunde na nekk lu lew parce bu lewul day sonal boppam rek ndax buur yàlla du ko nangul dara ndax inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba loolu moo tax xam bunt bii nii ak loolu ak le fait buur yàlla moo comme que loolu la mooy li li yàlla gërëm mooy teey te bés boo fi lekkee lu xaram mooy yow na la leer ne yaa ngi suuxat sa yaram ci loo xam ne lu xaraam la te waxoon nañ la ne alayhi salaatu wassalaam nee na bépp yaram boo xam ne ci loolu la màgge lu xaraama ko nes-nesal ci la màgge ci la poussé safara moo gën a ci ci yaram woowee walla iyaadu billaah kon lii lépp dafa tax xam bunt bi mu nekk loo xam ne d'une importance vraiment capital mu nekk lu ama am solo loo xam ne nit ñi war nañ cee def yitte waaw te dañuy seetlu ne bari wax na ñu ñuy jënd ko jaay mais xamuñu dara ci masalaay yi yi ñuy bëgg a waxtaane mooy est-ce que charia d'accord na ci façon jaay mi loolu bari nag ñuy jaay ñoo xamante ne boo demoon laaj leen xamuñu ci dara waaw hmm xamu ci façon bi ci wér façon bi nga xam ne dafa am riba façon bi nga xam ne lekk alalu jàmbur ci neen la wala mu am xarar muy woraate am ci biir lu ñu lëmës jaan léeg-léeg sax du commerçant bi moo koy tay léeg-léeg moom ci boppam xamul ne façon transaction bii muy def parce que dafa gis rek inna wajadna aba ana ala umma ñun nag ala atharihim muqtadun comme la gars yi doon wax loolu moo xew fu bari léegi façon commerce bii daal dañoo ñëw fekk nit ñi di ko def ñu nit ñu koy def sans se demander est-ce que lii nii xaraam na wala dagan na waaw parce que kuffaar yi kuffaar yi am na loo xamante ne nii réussir nañ ko ci jullit ñu bari waaw wal iyaadu billaah mooy fexe ñoom ni ñu jàppe seen la mooy ñi ci amoon religion même athée yi sax dañuy xool li seen maam yi doon dunde mooy ne ñoom ni ñu jàppee ñi ci nekk ay ay ay ay ay cré ñi ci nekkoon ay chrétien te mujju nekk ay athée même fexe nañ ba ñi nga xam ne ay chrétien lañ ak ñi nga xam ne loolu nag chrétiens yi lañ ci gën a yàq mais juif bi moom de peu parce que moom côté côté diineem am na ci ful la waaw chrétiens yi lañ ci gën a mais rawatina jullit ñi fu ñu yabe chrétiens yi moom kon ñun moom dañuy nappaaje fexe nañu ba wan leen ne diine ji religion warula régir seenu dund waaw mooy ne comment je vais vivre loolu c'est pas ta religion qui doit le dicter waaw ni ngay dunde loolu mooy lenn mooy du yàllaa la war a wax yow di dee dunde déedéet mais c'est normal parce ñoom ñu xalaate noonu parce que athée lañu waaw ñoom ay athée lañu jàpp ne yàlla am na yow nag ñu fexe ba gëm loolu ne yow fexeel dunde comme ñoom mooy vie ta dundal sa dund comme bon te semble te loolu dañuy wax lu leen neex ndax bu doon loolu jaruloon benn loi dañuy bàyyi ku nekk ñu ne la tu es libre de ton propre tu es le propriétaire de ton corps tu es le pli de ton xawma lan ak lan lu la neex defal loolu sax pays yi gën a layk d'accord loolu day am ay lois yoo xam ne dañ naan la é eh, lii mënoo ko def lii waroo ko def waaw nit ku taxawoon ne médecin bi ray ma euthanasie ma mu atten mu euthanasie la fii nii ci France kaso jëm médecin bi te pourtant waxuñ ne waa ji il libre de son corps kon kay bu ñëwee ba ne waa ji médecin bi administré ma benn euh, loo xamante ne piqûre wala benn kii boo xam ne ci lay jaare faatu dañoo waroon wax ne mais c'est affaire fekk mu ngi ànd ak xelam mais duñu ko wax mooy bañu la dàqee ne la puusalee fële ne la tegal yi fi yàlla fële ñoom ils ont créé leur propre religion boo xamante ne xalaatu nit ñee koy doxal xalaatu mooy laïc yi voilà mu mujj nekk la religion d'État la religion ambiante ñu fexe ñooñu ba gëmloo leen ne kon buleen leen amul ay jëy yi amu fi en divinité yooyu sa dund xoolal nu mu neexe moo tax mu leen di déranger euh, ñu gis ñu naan jullit bu ne man lii duma ko def parce que ma religion l'interdit lii duma ko def parce que sama sama sama religion boo ma ko tere loolu dañuy bouillonner dañuy bax ci mer parce que dañuy jàpp mais ban religion dundal sa dund nga naan ay dañ da koo tere ma foog ne ku nekk la tere nga naan sa religion loolu moo tax ñu naan boo gisee seetloo ta walla iyaadu billaah bari na ñoo xam ne dañ naan ay imaam lañ surtout ay France nii moom Sénégal yi noonu la def ñu bari noon lañuy def mais ñoom ñu bari ci ñoom dañoo conscient wul sax ci affaire yi mais fii moom dangay gis ay imaam yoo xam ne dañ lay bëgg wax ne noo nit ki il a la la la la ay imaam yooyu dégg ñu koy wax. il la liberté de choisir oui de vivre sa vie il n'est pas obligé que li religion bi wax yëpp bu koy def walla iyaadu billaah ñu ne la kook imaam la ñu ne la kooku mooy imaam bi kat muy ñëw de day na day wax ci turu l'islam ba pare naan ñi nga xam ne ñooy respecter seen religion ay extrémistes lañ xamuñu dara c'est des moyen-âgeux walla iyaadu billaah kooku kooku imaam la kooku nga foog ne imaam la koo kan la mën a jiite koo xam ne li yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne doxal leen lii mu ne loolu bon bu leen neexee ngeen bañ koo doxal ah, voilà vous n'êtes pas obligé wala sax yooyu war nañ leen a mën a changer xam nga ku gëm loolu moom ku gëm loolu di ko wax kooku yéeféer la waaw que ne loo xam ne yàlla ni nii la nga ne non loolu war nañ ko changer quoi loolu gisoon nañu masalaay ridda liy def nit. mu nekk tombé dans l'apostasie mooy ne loolu la mooy mënoo nekkub imaam nag xam yooyu yépp ba pare di tay tay lu di wax loolu mooy loolu lañ fexe nga xam ne bu dee lu ñuy liggéey duñ ci xool ndax dagan naam daganul lu ñuy jënd ka jaay duñ ci xool ndax nu ñu ko amee baax na la nu ñuy soloo suñu yoon newu ci loolu la gaa yi fexe ba jullit ñu bari noonu lañ mel walla iyaadu billaah walla iyaadu billaah moo tax boo leen gisee amul dara lu leen di ràññeele kuffaar bi ak kaafir bi ak yéefir bi amuñu benn lu leen di waa ràññee waaw waaw boo moywul sax mu ne la la consommation d'alcool moo avec modération bu dee loolu ça va walla iyaadu billaah walla iyaadu billaah te loolu waxoon nañ la ku xam taxaw ne yi nga xam ne dafa xaraam mu leer ci alquran nga taxaw ne loolu dagan na comme naan sàngara nga ne nga xam ko ñu xamal nga ne mais gis naa aaya bi mais loolu dagan na parce que boisson la rek comme boisson yi kooku yéeféer la kooku waxuma la dara mais man du jullit nan lay jiitee nit mooy jàkka jooju manoo fa jullee bu dee moom moo fay jiite parce que waa ji dalaa mënul ak yéefar nan lay jiitee voilà léegi euh, mu am benn affaire mooy ne gis nga yii nii ñuy wax muy muy kafeeru njaay yi importance bi mu am te fekk acteurs yi koy def surtout ñi nga xam ne ñoo ci spécialisé wu nee nañ ay jaaykat lañ ñoo ko gën a takat Seydina Omar wala Seydina Ali ibn Abi Taalib dañ koy nettali ci ku nekk ci ñoom ñaar bu doon da doon wër ci marché yi di laaj commerçant yi ndax xam nañ jënd ak jaay yi masalaay jënd ak jaay kuñ ko xamul ñu ne la dellul demal nga xami ko parce que dañuy ragal soit nga lekk lu xaram wala nga lekk loo ko nit ñi waaw. Hmm? léegi nag lan moo xew mooy la yonent bi aleyhi salaam doon doon annoncé moo xew ci suñu jamono ji léegi bam naan dina ñëw ci nit ñi mooy jamono joo xamante ne ni nit ki lu faale mais alal ji mu yor fi mu li muy jële fi muy li muy alal ji muy am ak li muy gañe amin xalaaliwu amin minal xalaali am minal xaraam est-ce que lu dagan la wala lu xaraam la loolu moom mooy seen dernier souci walla iyaadu billaah bokkul sax ci li nga xamante ni nii dinañ toog di poser wu question bi waxoon naa la ñoom alxalaalu mooy li nga xamante ne maa wasala ila aydihim li dagan mooy li agsi ci seen loxo yi maa daama alal yi agsi na ci seen loxo yi mooy dagan na nan lañ ko ame loolu moom garaawul te kat yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon na ne hein waxoon na ne waa ji nit ku nekk bu bu bu bu bu buñ ko dekkilee yowmal qiyaam bu jógee ci bàmmeelam bala moo teg tànkam mooy bu jógee ci bam bala moo jël benn tànk teg lu dul ne dina am ay malaaka yoo xam ne dañ koy laaj te bokk na ci lañ koy laaj mooy sa alal ji foo ko jële woon waaw sa alal ji loolu nga foog ne bu doon ne loolu loolu sujet de second degré la mbir la moo xam ne amul solo bariwul solo dina bokk ci liñ lay njëkk laaj boo dekkee waxuma dekki di dox de boo dekkee génn ku génn bàmmeelam bala ngaa tegu tànk hein mu ne lu dul dinañ ko laaj ci ñeent ñeent yooyu bokk na ci sa alal ji fan nga ko jële woon allahu akbar allahu akbar sa alal ji foo ko jële yow sa façon sa alal ji nga yoroon ñépp di ko coow walla même bu dee ci classe moyenne bi nga bokkoon la nga doon am même bu dee ci pauvreté nga newoon mais di nga am dara mais loolu ana fan nga ko jële woon walla iyaazu billaah moo tax kaay dañuy sóobu ci yenn métier yoo xam ne duñu xalaat sax ndax baax na baaxul ñoom grille grille de rémuné rémunération bi rek lañuy ñuy xool métier sàngam de moom je vais des études pour man kee intégrer foofu moom ça paye cash waaye yow xoolal ma salaire u cinq mille euros par mois sa waay douze mille euros par mois mais mooy ne loolu la teg bëtam mais est loolu noonu métier moom nañu koy defe dagan na moom kan mooy posé ti loolu kan kan nga gis muy posé loolu parce que nit ñu yare la en général bu dee wolof moom nit ñu yare la parce que ñun suñu dara du diine waaw ginnaaw bañ ñu tuddee te lañ ñuy tuddee kat lu ci bari boo seet loolu bari bidaa da cee bari waaw ba ñu ci paree ne yar nañ ñu ci sarat farataay yàlla ak sunnaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu tekkiwul dara lu dul maa ko doon xont ba mu toll ni mu toll rek maa ko sama kër la juddoo ma koy jox muy lekk ba toll ni mu toll lool la luñ ko diine xamaluñ ko dara waaw xamaluñ ko dara télé beeg mbedd mi lañ koy bàyyi bu wàccee te la ñuy jàng duñu sax xool di xool lan la jàngam déet nga yaram sa sa sa sa sa doom bam mooy moo nga xontu ko bokk wut ko di ko xontu bam tol noonu rek la nga indi nag ne gaa yi ku ci maye doomam di jigéen di wax lool wala ku góor ki it même lool ngay xalaat mooy ne loolu nag nga màgg ci <laughs> dem njàngi def benn métier boo xam ndekete nañu koy defe en tout cas métier moom dafa xaraama def waaw nga dem nag ki gëstu ba gis ne e problème am na ndax gis naa ne sàngam transaction sàngam ak sàngam dafa xaraam man loolu laay liggéey léegi nag ñi ci yàlla gindi mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy xool reconversion pour defi leneen mais am na ñoo xam ne ñoom même buñ gisoon ni biddiwu bëccëg mbir mi leer naññ bi jantu njolloor li ñuy def dañuy fexe xooli di woo ustaas yi wala di di leen laaj man na woo fukk ñu ne ko ah ay la yëwoon lool da dafa xaram mu woo onzième fukk ak benneel bi mu ne ko mu ñeme yàlla ne ko lool baax na mu bëgg a jàpp ci benn ku ne ko baax na kenn ko ne baax na fukk ne ko baaxul moom mu jàpp ci kenn ko foog ne mu ngi ci dara mais kook day naxul ku dul boppam naxul ku dul boppam voilà mooy loolu mooy suñu affaire kon jamono yonent bi alayhi salaatu salaam doon doon wax ñëw na jamono joo xamante ne laa yubaali fiihi rajulu min ayna asaabal maal aminal al xalaali am min xaraam jamono joo xam ne nit ki du faale ana fan lay jële alalam di muy dundee fii ma nekk di ko fi jëlee est-ce que dagan naam su yoonam newu ci est-ce que lu dagan naam lu xaram la yoonam newu ci yoonam newu ci nga gis ñenn ñi di souscrire yenn assurance yi nga xam ne mais dafa xaram ci boppam mais xamuñu ko waaw ah? xamuñu ko am na benn te lool bari na ah. kaabob dañ koo xamoon rek koo xam ne moom assurance vie xam nga assurance vie dafa xaraam moom lool la lool lool lool la souscrire ba gaañoo gaa yi gaa yi gaa yi xam nga assurance yi moom pour ñu débloquer la alal yi moom tey nga dee moom <laughs> mooy du yomb de lu ne dinañ la ko laaj façon papier bu ne ndeysaan bàyyi fi njaboot ju sew ak soxnaam léegi heureusement pour moom loolu lañ ko naroon sang sàngeeg lépp ah waajalal ko assurance li ko assurance biy jox rapatrier corps du Sénégal ndax France la woon utal ko ci càngaay defal ko ci lépp ci loolu lañ doon miser far loolu yéex ñëw entre temps nit ñi daal di lijjanti mbokk yi ak xame yeeg bon waa kii ba ñu yóbbu ko ci loolu alalu nit ñi li nga xam ne moom ñoom la teey ñu joxe ko ngir seen mbokk wala koo xam ne boo dégg nañ ne euh, ab mbokk jullit la ab Sénégal la boo xam dafa génn àddina ñu def loolu ngir ngir yàlla dañ koy kii suñu sëriñ lañ doon wax ba mu ba yëgee affaire bi ba mu yëgee affaire bi di leen ko leeral da leen heureusement heureusement ba du ci loolu lañ ko yóbboo te tamit du loolu lañ ko càng mooy mooy càngaay li liñ ko sàngeet yooyu mooy perkal beeg yooyu jëndewuñ ko ci alal yooyu heureusement alhamdulilah parce que imagine imagine leen loolu loolu lépp nekkoon ci loolu nga xam ne dafa xaraam imagine leen loolu amaana moom ma ko doon def sax xamu ci woon dara parce que nit ñi bañ leen koy wax ñoom mbir mi daa mel lu bees ci ñoom lu ñuy door a dégg que ne lii baaxul mooy la yonent mi alayhi salaatu na dëgg moom dañuy ñëw ba gis nga li ñuy def suñu yoon new ci takat ban li ci gina kii mooy ki ñi ñi nga xam ne ñoo la dàq wax boo wax lenn daanaka lenn rek lañ man sax laxdar yi lañ lay wax te lax laxdar yi liñ ci man bariwul daanaka xamuñ ci dara sax liñ ci xam daal laay laa yajibu alal mukallafi mooy warul ci mukallaf nit ki bu nekkee mukallaf muy def dara lu dul mu xam ci àtteb àtteb yàlla ci loolu mooy ñoo la ko dàqatari ñenn ñi mais mais dañ ko dul jëfe xam nga waa ji nga xam ne moom kiosque PMI la la la yor hein jeu hasard yooyu jeu de hasard yooyu mais kooku bu ñëwee di la wax naan la naan la waaye man jàng naa fee mu ne lax dari sax nee warul ci jullit mais kooku dangay xam ne kii kii kii kii kii kii kii xanaa àndul xel nan la mën a waxe loolu ba pare di di di di yor kiosque PMI sa way hein nan lay waxe loolu pare yoru brasserie boo xam ne moom sàngara la fiy jaay hmm? nan lay waxe loolu pare dëgg moom livreur de de de de de de primeur la ay kii boobu ñoom tudd de euh, vin de de de qualité la ñuy wax moom lay livrer ba pare di wax loolu <laughs> walla iyaadu billah mooy loolu lépp pour wan la ñoom gis nga fi ñu tollu gis nga fi ñu toll te lii moom ku waxal dëgg ku ku ëpp koo xam ne yàllaa tax nga yow xam nga ni ñun nii lañuy dunde nii la mel nii la mel man mi nga xamante ne dama yor sama oto sama njaganjaay walla tata walla li nga xam ne mooy ab kalandoo ut ab chauffeur bu ma koy dawalal mais xaw ma sax nuñu ndax contrat bu baax xaw boobu lu fekk que ma ñëw na ko léegi man dee ma verser wala sama camion bi jour bu ne cinquante mille lan mooy sa pay lu ci tegu yaa moom xam nga xam nga contrat boobu baaxul contrat boobu dafa xaram baaxul <laughs> loolu ci boppam yorenti ma lay saab saab dafa xaraamal lu mel noonu voilà ndax waa ji mën naa décarcassewu dee ba journée bi yëpp du am lu toll noonu wala bu ci tollee ci lay yem léegi mu ne nag léegi boo paree ci lool ana ci lan nga lekke hmm? alalu sa mbokk ci dara mooy da nga koo liggéeyloo somal ko te dara te mbir mi mooy xarar da cee am wor da ci am te tamit jaxaala da cee am muy incertitude ta incertitude bu duggee ci njaay da koy yàq bu duggee ci contrat da yàq mooy ne yooyu yépp ñun suñu yoon newu ci suñu yoon nekku ci moo tax daal ki mucc mooy ki yàlla muccal waaw ki mucc mooy ki yàlla muccal daf te mbir mi dafa dem dem moo xam ne parce que am na woog naa masoon naa leen ko wax femme boo xam ne dama doon wax fekk affaire or yi affaire riba xam nga waxoon nañu affaire riba moom duñ ci dugg parce que gisoon nañ ko ci Xaybar gisoon nañu ay ay ribal fadl ak ribal nasi ak yooyu gisoon nañu ko riba bi nga xamante ne nii comme waa ji nga xam ne nasi a yow nga lebal ma ma ne la le 15 mars bii di ñëw tey le mars 2018 ma la le 15 mars nga may fay le 15 mars ñëw hein amoo loo ba fay ma la boo bëggee de leen na xew ma yokkal la ci dele bi ba le 30 mais boo may fay léegi dootoo ma fay la nga waroon a fay mais danga ma ciy tegal loolu di ribal nasiya mu am ribal fadli boo xam ne ñaar yoo mooy gisoon nañ al asnaafu ribawiya yi nga xam ne ci loolu riba da ciy daw budul yooyu nag wa idha ikhtalafa hadhihi wa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi yadin mithlan bi mithl gisoon nañ loolu yonent bi alei salatu salaam ba muy cité al burr bil burr al dhahab bil dhahab al fidda waxoon nañ ne yooyu ci la riba mën a am mooy amul nga naan bii mooy basse qualité bi man sama or bi ñaata karaalaat bee ña leneen karaalaat dañoo war a kon waruñoo tolloo déedéet loolu amul waaw ndax loolu la Seydina Bilal radiyallahu anhu defoon ba mu ñëwee ci Xaybar tàmbar ma jam yoroon di ko jox yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko ak kullu tamri Xaybar hakaza ya Bilal yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko mais tàndarmay xar xaybar yi nii la mel yow bi yàlla mu ne ko déedéet damaa yoroon boo xam ne moyen moindre qualité la ci laa joxe ñaari saa ngir ñu jox ma benn saa mooy ci laa joxe lu toll ni comme li ñuy génne muddum koor bu mooy saa mooy buñ defee ñeent ubbi loxo yi tàllal ko nii doo ko ubbi bu baax doo ko tëj bu baax nga tibb li ngay tibb nga def ba mat kaat arba'a arba'a am daat mooy saa mu ne man ci tolloon ci saa laa joxe deux ñu jox ma benn ci boo xam ne moindre qualité ñu jox ma kii qualité bi mu ne ko awwe awwe aynu riba mu ne ko moytu loo moytu loo lii mooy dëgg dëgg riba bi sa borom di tere bi borom biy tere waaw gis nga moo mooy ki indi naan sama or bi vingt deux carats la quinze carats xaw ma yu mel noonu kon nag mbir yi waruñoo déedéet ñoo war a yem ñoo war a léegi mu jox ko am pexe comme ni wax ci xiyal mooy comme par exemple boobu bu baax la ne ko ni ngay def mooy alhamdulilah da ngay mu ne ko bu ni ngay def mooy da ngay jël biir da ngay jaay sa tàndarma ji nga yoroon bi daraahim jaay ko weccee ko xaalis après que jël xaalis boobu nga dem jënd ci li nga xam ne mooy tàndarma ji nga xam ne mooy bu qualité bi waaw ba ñuy gis loolu gisoon nañ moo tax loolu duñu ci ñëwaat affaire riba ñu ci ñëwaat parce que loolu walillahi alhamdu wal minna taxawoon nañ ci leeraloon nañ ko jëlaloon nañu sax ay euh, foog na jataay wala lu ko muy ne eh, boo seetloo affaire bi nim nim nim nim Hmm? ni mu graawe te am ni mu amee solo ak ni ñu ko réere ni ñu ko réere mais c'est c'est c'est grave c'est grave kon loolu loolu loolu loolu loolu loolu c'est c'est tellement grave contrat yi ñu kii xamuñ ndax baax na baaxul suñu yoon newu ci lépp lu ñuy def suñu yoon newu ci mais ñooñu ñuy ñuy te pourtant <laughs> buur yàlla wax nañu li tax ñu bindoon wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ma bu dee day buur yàlla xamoon ni ñu koy jaamoo parce eh. moo tax booy xalaataat ñun suñu cas booy xalaataat suñu cas c'est c'est c'est c'est grave c'est grave mooy doo xam mooy doo xam mbir yi noo koy lijjantee alors que euh, mbir mi moo tax lépp day tegu ci xam-xam lépp day tegu ci xam-xam bés boo ko amul bés boo ko amul eh, bés boo ko amul wallahi doo xam sax fi ngay teg sa tànk li gën graaw garaaw nag mooy nga gis ñoo xamante ne nii ah ñoom ñoo waroon a nekk modèle yi gin koo réere gën koo réere loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li nga xam ne mooy lu xomb walla iyaatu billaah kon gis nga njaay hmm dafa am solo hein kon nag xam ko nag dafa nekk loo xam ne lu ràññeeku la lu lu lu mais mais lu ràññeekoo ràññeeku la na ci ki nga xamante ne dafa ñëw dafa ñëw bay war a bay war a appliquer bi mooy ki nga xam ne dafa ñëw war a def loolu ñëw ba war a jaay kooku moom dafa gën a ràññeeku ci moom voilà te dafa nekk loo xam ne buur yàlla moom moo ko daganal pour mbindeef yi léegi nag ginnaaw buñ gisee lii ginnaaw bi ñu gisee lii léegi lan mooy euh, walla xaara mooy définition voilà lan mooy njaay te bu ñu ko gisee définition bi dinañu pousser ci après ñu def yenn différence ci yoo xam ne dañoo niroo ak njaay te bokkul lan mooy al al bayon al bayon masdar la mooy substantif la baa yabi'u bay'an baa mooy jaay na baa mooy jaay na yabi'u dina jaay bay'an am jaay waaw loolu mooy jaay mooy foofu lu jóge moo bi albayool loolu nag mooy day nekk comme liñ exemple bi ñu joxe woon waa ji soxlam xar mooy day nekk ci ci ci ci ci définition bu bu gàtt mooy naqlul milkiya bi iwad naqlul milkiyati bi iwadin loolu mooy albayow mooy toxal moomeel gi ci loo xam ne nag mooy ci weccoo loo xam danga koy joxe hmm? nit ki daal di lay jox li nga soxla voilà mooy daa am looy jël daa am looy joxe mais daa am looy jël voilà le fait nit ki nag buy joxe day tàllal loxoom albaa di ko tàllal ni muy tàllale kii bi mooy ndax nit ki mooy ci lool la jóge mooy nit ki day joxe nii liñ naan loxoy kajoor dafay weesaloo moo doon mislan bi mislin yadin yadan bi yad waaw nii ma ne la am nga ne ma téyel ma téye saway léegi ah, le fait booy joxe di tàllal kiy joxe kiy jël tamit tàllal jël jox la ci loolu tamit lu jóge voilà nga xamante ku nekk day tàllal loxoom ngir jël nangu alal ji bu dee xaalis la ndax dina ñëw ci façon njaay yi façon yi yi nga xamante ni lañuy lañuy xam nga am na lu ñu naan troc ci français xam nga troc bokkul ak li nga xam ne mooy troc moom dina ñëw ci loolu pardon pardonnez-moi nañ bàyyi loolu <laughs> bala ñuy jaxase affaire yi nañ nekk ci définition bi d'abord euh, mooy ne ñaar ñi nañ jël exemple bi ñu jëloon ci waa ji soxlam xar mooy waa ji bi li mu soxla mooy xar mi mais waa ji nee na ko man cent mille francs CFA laa koy jaaye cent mille francs CFA yi mooy lan mooy asaman mooy njëg li waaw waaw mooy li nga xamante ne nii mooy njëg li ah mooy cent yi li ma bëgg jënd nag li may bëgg jënd mooy xar mi lool il faut mu am moo tax dina ñëw bu ñu ñëw ci charti jaay ak wala arkaanul bay'i mooy ponki njaay yii nii day am solo mooy il faut mu am ñaar ñi nga xam ne kiy jënd ak kiy jaay ak li ñuy jaay al musman li ñuy jaay li nga xam ne moom lañuy ñuy njëgal ak ak saman ak njëg li mooy lii moom il faut mu am moom ki mooy ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy signé accord bi al mutaqidaan nga xam ne kenn ki moo moom silaa bi mooy marchandise bi keneen ki moo yor li nga xam ne moom lay weccoog marchandise mooy xam moo alal yi ñuy joxe ngir mën a jot ci marchandise waa ji mais il faut ñoom ñu nekk ñaari nit waaw mooy boo seetloo dafa am ñeenti affaire monsieur A ak li mu moom muy ak xar mi mooy monsieur A miy jaay ak xar bi muy jaay monsieur B mooy kiy jënd ak alal ji mu teg gi nga xam ne moom lay jëndee waa mooy il faut kon loolu am le fait nag léegi nag monsieur B soxla xarum monsieur A ñu wax ba dëgg ba entourage bi mu lay nekk ci loo xam ne kenn du leen force ci dañoo dalee na neex monsieur A ne ko cent mille francs laa koy jaaye monsieur B ne ko baax na jël cent mille jox ko moom mu jël jox ko loolu noonu voilà mooy naqlul milkiya dama toxal moomeelu xar mi léegi man maa ko moom ba ma joxee alal yi mu jox ma ko léegi génn na ci moomeelu kële monsieur a moomatul xar mi man maa ko moom waaye tamit man ba ma joxee cent mille yi nangu xar mi ci la cent mille francs yi moomatuma ko voilà voilà léegi euh, léegi lool lii mooy ci ci ci ci la lii mooy ci wàllu xam nga définition daan ñaar lughatan wa shar'an lii ñuy wax ni yépp ci lugha la ne mooy ne ñi ñu xamem njaay urfan lii mooy am njaay nit ku soxla ak nit koo xam ne moo moom li waa ji soxla ak li waa soxla ak waa ji ki ko moom waa ji soxla ak alal ji mu koy jënde léegi nag ku nekk so kee ñu d'accord kii jël joxe ne ko damaa bëggoon lii mu ne ko lii laa koy jaaye mu jël loolu jox ko moom mu jël lim soxla jox ko loolu mooy définition bi ci wàllu charan naqlul milkiya bi iwad wala axju shay'in wa i'ta'u shay'in da ngay jël dara joxe dara loo xam ne moom mooy weccoo li nga jël albayu nag dafa bokk ci tur yi nga xam ne ci arab liñ naan al adudad li nga xam ne mooy euh, day tekki ñaari mbir yu wute waaw day tekki ñaari mbir yu wute mooy ne bayan léeg-léeg hmm? <laughs> euh, xam nga baa ci arab mooy jaay na jaay na al bay'u day tekki kon am njaay mais day tekki jënd tamit loolu moo tax ñu naan al abdal mooy loo xam ne ay contraire lañ xam nga jaay ak jënd wute nañu kiy jaay statut kiy jaay ak statut kiy jënd bokkuñu kiy jaay moom moomoom mbir mi kiy jënd moomagu ko moom alalam la yor alalam la yor fekk d'accorduñ ba def transaction bi waa jiy jaay moom moom marchandise am waa jiy jënd moomoom alalam léeg-léeg nag moowu bayu day tekki ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy kiy jënd baa ki paa kiy jaay voilà moo tax ashiraau tamit moo boobu ndax ashiraau mooy jënd moom day tekki jaay tamit xam nga bi alxuraan naan ci suuratu yuusuf alayhi salaatu wassalaam bi thamanin bi thamanin baxsin darahima maaduda wa boobu tekkiwul ñu jaay ko ñu ñu jënd ko boobu xam nga shiraau mooy kiy jënd baa mooy kiy jaay mais dañuy da mooy dañuy ay contraire yoo xam ne bu nekk man naa tekki li keneen ki doon tekki ci en général liñ ko xamee woon ndax washarahu mooy mbokku Seydina Yuusuf ya ko ya ko ya ko doon mooy mooy ña ko foroon bañ ko sànnee ci teen ba ña ko foroon ca teen ba washarahu ñoom ñu jaay ko te pourtant ashira mooy jënd tekkiwul ne ñoom ña ko foroon ca teen ba ñoo ko jin ñoo ko jënd déedéet ndax bañ koy for kenn jaayu leen ko ñoo ko for ci teen bi yóbbu ko ci marché bi di ko jaay bañ koy jaay nag alxuraan neewul wa ba'uhu bi sama samanin baxsin darahima ma'duda non dane wa sharawhu sharawhu nag doo ñëw ne ñu jënde ko déedéet mooy ñu jaayee ko bi samanin ci njëg baxsin boo xam ne bu sew la te tuuti nga xam ne du dara te doyadi darahima ci ay dërëm yoo xam ne maaduuda yu ñu mën a wàññe la lañ ko jaaye woon moom Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam voilà xoolal li lay won ne shira ba léegi day tekki bayan te pourtant shira mooy jënd fi alxuraan naan wa min annaasi man yashri nafsahu ibtighaa mardaatillah Allah Allah mu ne wa min annaasi am na ci nit ñi man koo xam ne yashri nafsa hmm? mooy day jaay pas day jënd day jaay bakkanam ibtiraa mardatillah ngir sàkku ngërëmu borom bi subhaanahu wa sàkku ngërëmu yàlla borom bi tax mu jaay bakkanam waaw ñoon ñoom tijaaratuhum lan tabur ñoom seenum njaay seenum yaxanal boobu du perte du yàqu waaw kon mooy waminan naasi man yashri mooy koo xam ne day jaay pas bakkanam bakkan luñ ciy jënd hein day jaay bakkanam ibtiraa mardatillah ngir sàkku gërëmal yàlla hmm waaw akbar li muy def kenn taxut loolu moo tax ñu bari dañuy jàpp nit ku mel noonu bon ngeen baal ma ci expression bi dañ naan waa jàpp koo la wala iyaadu billah parce que ñoom seeni miyaar yi ñu yor seen lunette yi ñuy xoole mbir yi foofu la leen may liñ naan waa ji dafa dafa ñàkk fayda xoolal diw liñ ko def lépp liñ ko kii yëpp teewul mu mujj mais di doxaleeg moom kem si masu koo def dara lii de ñàkk fayda la tudd alors que du ñàkk fayda lool mooy am fayda lool mooy am fulla parce que buur yàlla tax moom dafa jaay ba kanam waaw ngir sàkku li nga xam ni mooy ngërëmal yàlla kantaali nit ñiy teg ci deram fa in lam yakun alayka ghadabun alayya fala ubaali fekk yow borom bi subhaanahu wa ta'ala la yonent mi alayhi salaatu wa nekkul waxoon fekk sam sànju sam mer nekkul sama kaw lu ñu mën di def lu ñu man di wax falaa ubaali faalew ma loolu resuma ko allahu akbar ndax buur yàlla tax may def te buur yàlla mi taxoon may def mu ngi fi tamasu fee jóge te du fi ma sa jóge kon nag bu dee ne circonstances yee tax ma changé ni may doxale day mel ni man buur yàlla mi ma doon viser mi nga xam ne moom laay sàkku ngërëmam daf fee bouger wala boobu dafa changé boobu ba ma war a changer doxalin déedéet fekk mu may gis al ihsaanu an ta'buda allah ka annaka taraa fa in lam takun taraa fa innahu yaraak loolu mooy rafetal ma ñëw di jaamu yàlla comme si dama koy gis jaran nii bu dee ne nag gisuma ko ta boo seetloo réellement xam nga ne yaa ngi gis yàlla mais yaa ngi gis yàlla waxuñ ne yaa ngi gis yàlla ñu koy gis ak bët nii mooy ne manifestation divine yi yi nga xam ne lu nekk daf lay tegtal ci borom bi yaa ngi koy gis xatta wa fi anfusihim afala yubsirun mais nit ñi lañ xool ay wa fi samaa'i rizquhum yooyu yépp baax na yooy yépp kii ne waaye fi mu ko mujj daaneel wa fi anfusihim nit ñi lañ xool ci seen bopp afalaa yubsirun mais xanaa du ñu gis yow sa bopp rek li muy wane sa sa jëmm daf lay tegtal sa borom voilà waxatuma laa picc néeg koxuma la ngay génn parce que yow yaay monde bi gën a rëy mooy sa mooy yow yow yow yow monde en miniature moo tax suñu boroom xoola fi mu ko fi mu jeexale foofu bi muy tudd mbir yi no alhamd no allah alquran oh, fi mu jeexale yooyu fa wa rabbi samai wal ard di wax yooyu mim fa fi mu jeexale mbir mi dane wa fi anfusihim afala yubsiru mais ci seen bopp ci seen ñoom seen bopp xanaa du ñu gis xanaa du ñu gis oh. xanaa hmm? buur yàllaa ngi leen di wan lépp nii waaye taxul taxul ñii ñii luulu ñii tëx tëx ku nekk daal nekk ca la nga ne te buur yàllaa ngi leen maa ngi maa ngi xoolal maa ngi nii mais ñu gëmm allahu akbar kon mbir yi loolu la mhm. muy ki nga xam ne mu buur yàlla tax muy def loolu moo tax moom moom day dem ba nit kooku dina àgg foo xam ne gis nga ab soppeem dëgg ak ab noonam du leen xàmmee ah parce que ñépp la yemale parce moom du ma la tey dégager lu dul mahabba cofeel kese la mën moo mën a jóge ci moom de telle te niñ koy délivrer du ko délivrer par selon ki nekk sama kanam bu koy délivrer c'est pour ñépp waaw dose bi ñépp lu koy joxandoo léegi nag ñi ko sopp lool gis ni u taruk sopp gin leen sopp mais bizarrement ñi nga xam ne ñoo ko noonoo ñoom leneen lañ ciy gis dañuy jàpp ne fii mën a dil la ñuy tegal alors que wallahi xelam xalaatul sax ay dil wala dama bëgg ama duweeg yu mel noonu non xalaatul loolu parce que moom noonu la mel waaw akbar ndax la moom yashri nafsahu ibtighaa mardatillah day jaay ba kanam la jaay ba mooy amatul deseetu ko ngir am ngërëmal buur yàlla loolu la loolu la bu dee ci wàllu xare la jihad ju taxaw mu dem waaw inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwaalahum bi la lahumul janna buur yàlla moo jënd moom mi xam ne ñoom moomuñu moomuñu seen bakkan yi moom moo ko moom borom waaye noonu la wax ak ñoom ñoom it nangoo ko noonu daa fekk saxaaba yi xamuñ ne ñoom moomuñ seen bakkan yi loolu nit mën naa kan na su foog ne wala yu sàngam moom xam na loolu mais saxaaba yi xamuñ loolu wal iyaadu billah kan na soo noonu xalaate noonu jàpp ne yi moom xamuñ woon moo tax wala loolu moo tax ñoom ñu naan dañuy jaay mais bu ñu xamoon dëgg di nga xam ne moos way amuñ woon sax moomuñ woon sax bay jaay yàlla xamuñu woon loolu ñooñu ñoo àgg teggin yu yi nga xam ne ñoo yi gën a mat ginnaaw yonent yàlla bi saar saar yu nit mën a tegginoo ak seen borom seen borom yàlla kan moo koy dicté naan ko waxal lii walla iyaadu billah moo ne lii laa ko waxe alxuraan noonu la ko waxe ñoom ñu jàppe ko noonu tout en sachant que ne xam nañ ne buur yàlla moom seen lépp ñoom existé wuñ sax buur yàlla mooy ki nga xam ne mooy alxayu mooy ko existe mais comme que nee na dañoo jënd suñu bakkan ñu jàppe ko moom li mu ko waxee ñu defale ko noonu mais tout temps sachant que ñun amuñ lu ñuy jaay mais ay teggin mooy li buur yàlla nii laa def nga soumettre ci loolu voilà il faut faire très attention foog ne waaye kon ñooñ bu ñu xamoon yaay amuñu woon sax lu ñuy jaay bay jënd loolu koo dégg nag muy wax loolu bu dee wàllu yu bu mag la mooy ne yow xamoo moom jubluwu ci lii ñuy wax façon bi ko ñeen ñuy dégge te foofu ñuy jaay ñoom xamuñ ne ma amuñ woon lu ñuy jaay buur yàlla moom lépp loolu xam nañu ko mooy jubluwu ci loolu parce que di ci mënula jublu loolu parce que mënoo nekk wàllu yu bu mag wala boroom xam-xam bu mag ba pare di ci jublu loolu loolu nga xam ne euh, moom la nit di njëkk a xam ci ci daara ji xanaa kenn saxaaba yi dépassé nañ foofu alayhim radiyallahu anhum kon loolu pour wan ne kon shira u gis nga day tekki am njaay waaw voilà eh. xam nga loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam di pour léegi boo wax la ci addaat yi mu bokk mooy mooy contraire yi nga xam day signifier lii ak contraire am bi yonent mi aleyhi salaatu salaam naan laa yabi'u rajulu ala bay'i axi dinañ ñëw ci façon jaay yi xaraam yi comme waxoon nañu parce que bu ñu waxee yooyu wax arkaanul bay'i lan mooy ponki jaay ak ni muy lii tax mu baax mooy kon jeex na léegi nag ñu indil li nga xam ne baaxul façon jaay yi nga xam ne baaxul nga xam ko léegi nag moom mu jeex quoi jarul yenn guddal yi loolu bërëbam mooy ci kutubul fiqh yeeg jataay yi nga xam ne dañ leen a teg ngir fiq loolu waaw loolu moom euh, ku bëgg luy kii ne yaatu yaatu da ngay seet jataay yi nga xam ne loolu lañ ko teg nga daal di ciy nga daal di koy gën a suivre koo yaatal léegi mooy yonent ma lay sarsam bu mu naan laa yabi'u ar-rajulu ala bay'i akhihi hmm? loolu mooy lan bu kenn jaay lay tekki bu nit ki jaay ci njaayum mbokkam mooy lool xam nga lool mooy lan loolu li mu ci bëgg a wax mooy bul jënd fekk sa benn mbokk waxaale benn mooy yabiyan bi laa yabiyan mooy laa yashtari bu mu jënd voilà waxul bu mu jaay ndax mooy lan mooy yow nga ñëw benn waay boo xam ne dafa yor benn polo benn Volkswagen wala benn land la la la cruiser la land cruiser la ñuy wax <laughs> dama cee xawula ay na wala benn benn li nga xam ne en tout cas daal waaye Citroën loolu moom xam naa ko waaw léegi boo xam ne ci yaxaw bu mujj bi la génn la bokk dernier cri waa ji ñëw waxtaan ak waa ji jële ko Europe indi ko Sénégal am benn waay boo xam ne da cee intéressé wu ñëw wax ak moom ba ñu d'accord mais joxee guñu mooy waxaale waa ji na ko waa man de euh, cinq millions laa koy jaay waa ji na ko non non pas cinq millions euh, kii vingt millions laa koy jaay francs fa ñu ko ah loolu nag dafa bari ñu wax ban ne waa finalement quinze dina baax ñu d'accord mais waa joxeegul xaalis bi waa ji joxu ko oto bi mooy ci kaw mooy mais d'accord nañu léew nga yëg loolu ne ya xaaral ma dem dóoróol ko proposer waa ji 17 millions parce que man ni damaa soxla oto bi loolu la yonent bi alayhi salaatu xaraamal laa yabi'u rajulu ala bay'i akhihi bu nit ki daal di di jaay di jënd ci kaw jëndum mbokkam koo xam ne ñëw na ba dara desul moo mooy ci wàllu mariage tamit nit ku dem fenn wax labat ba ba daanaka moom dara desul dul takk kenn jaar double ko daal di koy dribble daal di koy double loolu tamit bu dee nga xam ko voilà loolu lool dañ ko wax xaraama la mook li yooyam mooy yabian foofu mooy laa yashtari bul jënd waa ji bu mu ñëw ginnaaw bi mu xamee ne waa ji def ni lii mu ñëw di jënd ci kawum jëndam voilà loolu la léegi nag ci wàllu loolu kon mooy ci wàllu langue li ñu wax nii yépp ci njaay côté langue la voilà léegi ci bu doo borom xam-xam yi waxee ñoom lan lañ ci jublu mooy ci charaan mooy sorewul ak lii waaye dañu ci wute mooy ku nekk comme comme keroog rek mooy mazhab bu ne daa am ay définition yu mu définir lan mooy njaay hein hmm waaye euh, mën nañ ne sorewunoog lii mu ñu wax mooy ne euh, en dañuy wax ne mooy toxal toxal alal hmm? koo xam ne mooy ak day am ay toxalin nit ki kii day joxe dara ndax lépp alal la buñ la nee mu mu mubaadalatu maalin hein mooy lépp loo xamante ne nii alal la tudd moo xam boo xam ne bu bu bon bien sûr parce que li ñu indi woon ci kitaabul buyu dinañ ñëw ci bu ñuy wax yu xaram yi gis nañ yeneen tamit saa sam fatu Makka dane Seydina Jaabir dane xarama bay'al maytati wal xamr wal asnam yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xaraamal jaay médd sàngara ak li nga xamante ne mooy xërëm yi kon bu ñuy ñëw ci yi nga xam ne dafa xaraama jaay dinañ gis yooyu mooy il faut mu nekk loolu noonu maal boobu mu nekk loo xam ne alal jooju lu dagana yor la waaw comme or xaalis ak yi ña waxoon euh, bon moo xam ay céréales wala bien mobilier wala immobilier yooyu yépp alal la Hmm? Euh, léegi loolu nag nga xam ne moom laay weccoo euh, man na nekk benn ci yi ñu wax mën na nekk ci benn yi ñu wax léegi euh, euh, euh, mooy nag bés bu ma ko weccoog waa ji mooy loolu ci ci ci ba faw la mooy ne ba faw mooy lan mooy manuma ne waa ji kaay ma jaay la lii jaay naa la sama tablette bi mais jusqu'à la fin 2018 bu 2018 jotee nga daal di ma koy daan delloo déedéet loolu dum jaay loolu dum jaay ah loolu location lay niru loolu mooy location ban nga ne man loué naa la sama chaise yi voilà pour sa cérémonie bi bu jeexee nga indil ma ko ma ñaata ngay loué chaise yi ma ne la affaire bi quinze mille francs fa laa koy loué demi journée heure sàngam nag ma ko indil nga ne waaw boo paree nga indil ma loolu moom dum njaay ndax chaise yi ba nga koy yóbbu waajee ko moom ba léegi. yow li nga xam ne moom nga jël mooy dama man jariñoo chaise yi ci ci waxtu ci euh, nu mu tudd période bu limité loolu noonu jariñoo chaise yi ci période bu limité loolu laa jënd loolu laa fay boo mais man la nekk loo xamante ne nii leneen lay nekk ndax sinon ijaara lay doon ak loo xamante ne nii ay yëfi caaxaan mooy mooy pas mooy du lu ñu tudde kii laa wax laa bëgg a wax du lu ñu mën a tudde njaay gis ngeen nim différence yi nim différence yi mooy manumaa jaay ni dara ba pare naan ko après nga delloo ma ko walla <laughs> amoo droit def ci lii loolu dinañ gis yenn moo tax yenn façon restaurant à volonté restaurant volonté bu dee ni ma ko déggee du baax waaw jënd loo xamante ne yow ci bërëb bi rek nga ko wan a lekk mënoo génn ak moom loolu loolu dafa xaram parce que ki jënd moom moom biram lu ko neex la ciy def comme ni may demee ci tànganaa bi saway mayga bi bu ma neexee ma jënd toog lekk bu ma neexee ma lekk ba kii sax ne ko lëmasal ma ma yóbbu waaw kay loolu mën naa ne parce que maa ko moom mais bu ma ne woon tànganaa bi fii mu ne bu ma ne woon ah ku ñëw moom boo fayee dix mille francs lu la neex ngay lekk waaye nag amoo droit génn ak moom loolu moo baaxul voilà parce que mënoo jaay dara nit dara ne ko ba jamono jii wala boog mënoo génn ak moom mënoo ci def lu la neex wala amoo sa droit yow mais li moomoo kon mooy il faut lool ñuy kii mu nekk ci loo xam ne ñuy échanger wu du am limite ci temps bi sinon loolu doo tudd tudd njaay dootul tuddati am njaay te nag mbir mi du nekk euh, li nga xam ne mooy leble du bokkal ak lebale ndax lebal tamit du du du njaay dëgg-dëgg taxul ñuy wax mooy li ñuy wax nii am nga leble moom dafa leer leble euh, moom du njaay hein ndax kenn waa ji xam nga waa jiy leb moom dafa am aajo goo xam ne moo taxaw waa ji koy lebal dimbali ko nag xam na ne soxla na mais amul amul lu mu fayee léegi ma lebal ko waaw ma lebal ko ne ko nag bu temps jotee nag ma fay nangam lii nga may fay lii daal lebal moom nga may fay ci loolu taxul muy wax kon loolu mooy li nga xamante ne ci gàttal mooy taariful bayan waaw ci wàllu sharia xam naa tey kon dañuy yem ni insha allah ci définition bi ci jataay bii di ñëw nag li ñuy gis mooy lan mooy àttee njaay lan mooy àttee njaay ak façon njaay yi ak façon njaay yi ndax dafa am ay façon njaay yoo xam ne comme yi ñu la doon wax sànq xam nga maa ngi doon wax trop après man nañ balool parce que tem mu xaw ñoo dugal foo xamante ne ni hein euh, mooy li ñu war a gis après te tamit dinañ def différence entre liñ naan as-sarf ak al-bay' waaw as-sarfu ak al insha allah te loolu dafa may àtte comme bon sarf comme mu ñëw jël alal ak alal waaw comme ma jël alal ak alal comme ma jël franc fa di ko weccoog euro voilà loolu mooy sarf te bu boobaa dañuy gis ne li doxoon ca mooy ci lool ci dalay yóbbu ci anwa'u ribawiyya yi que ne foofu moom ay ay ëppalanteeg yooyu manu ci am moo tax wàcc biir senegal wàcc aéroport mu leer na ne yow un euro égal six cent cinquante cinq francs CFA waa ji ñëw ne la moom bon man un euro bi kaay ma wecc la mooy ñu ngay dajal foofu ñu wecc la ko léegi mais man pas six cent mais cinq cent laa la koy weccee wala six cent laa la koy weccee loolu lépp du dagan parce que sarf la waaw dafa war a tolloo insha allah taala jotaay bii di ñëw insha allah kon ñu dugg ci di entre njaay ak sarf ak tamit façon yenn njaay yi nga xamante ne nii mooy li nga xam ne dañ koy non nañ bàyyi bu boobu nañ bàyyi bu boobu sinon on va xaababal la te loolu amaana